loolu ci yéen a ko saaru yooyu mos ngeen ko déggee mos ngeen laajte yéen a ko saaru yooyu ay xalaat yu aw mi nañ ma ñëw ñu fi laaya mais du ñu ne la nga ci laaya ci biir ñu nga yu ko laaj ñu wax ñu ci ci biir ramon bi dafa ñu ñu ci waat ya ñu ko dafa ñu ñu daal ci ala kanam hadith la amraani la amraatin ta la ala ala ma yu kam dum raadi ci na mam waaye ci ko yooyu la aya aya fi kitab ni aya alquran ala ci ko di ko xare rek ak ana ndax dafa nekk dina ci ñeen makka ajaban bi kéemtaan an awhaynaa ak wayu suñu ilaa rajulin ngir ci waaye mu di bokk ci ñoom waa Makka dañuy tumurankeel di ci bokk ci ñoom man yàlla ma def ko mu di ñeneen ci ma way ci suma ngëwu am na ko dina jur am suñu waadoo ñu ñu naa waadoo naa fi ñu ma di jub wa bi dëgg na suñu ñu amoon gën ñu ana la ma taaj na ko la ñu leen xadam ci suñu dawal bi daal di dëgg hen rabbi ko borom seen mooy lépp lu ñu di jëf ji ko innaha sax na ko njëga alquran masirin jabar la mujj ngir aji bi inna alquran jabar la muhammad ab jabar la waaw muhammad war na doon yonente bi yàlla ma ne ñu fara ba ci ummata ni muhammad war na doon yonente bi yàlla doj nag moom mën a nekk yàlla far dina rabbukum naka borom seen laaw yàlla ala si yàlla mi nga xam ne xalaqa bi ngeen ñu sama abi asmaan juróom yaar wala laa ci juróom yaar dina sawaata fi mu juróom awaati jaarek ñu déglu ñoom ñu dogal lam rek ñu diggante ñu néew maanaam sax ñun dina aju ramu ila man daal nit ñu la ko gëna andi gëram saalikum do ñu aju limu do ñu aju dogal la mu yàlla rabbukum ko borom seen so ñu do ko mu ko jaamu ak la ci ko rew borom ñu wa do dem mar do ko do wa seen jamu ñu ñu mboole ñu gën ko moom do seen wa de waaye loolu nag yàlla doon xaqan dina ma dëggal dëggal dina woon ak moom yëpp dañu dina ma foofu alxalqa bindal bindal yi ñu ñu do ko ñu delloo ko ga dëkk di ak ñu ñu fay dina am na gëm ñu am na gëm dala bi dara ak na fi de ko ci dum naare loolu dina ñu ko woo ak ñu loolu war na ci naan ñu naan ñu ci dëgg ndox ñu bu wax fa ñu ñu ala ñu dal ñu ci ma tan wax ñu ko fa ci bi ñu wal qamara min leer noora mu di leer gu ndaw wa qaddarahu tam dogale ko manaazila ay wàccuwaay mu ñëw fukki wàccuwaay juróom yett yi nga xam ne ci la weer wi wàcc dal ci sukkur bi yaari guddi bu fekkee weer wi dafay tàng wala genn guddi bu fekkee bu mu di tàng de misaala bi ñu xamare ni sunu ni waadi wala sa dal ci saa ma xala xala bu di yàlla daal di gënal wala wala ko ndara ñu ñu dëggal ne ko sunu ñu gënal la ya fi taay ko wala ko dañ ko ñu wala ñu wala ñu ñu xam ne dina fi xalaatu ni naka ñu naka la ñu dëgg di yamaru dëkk وما خلق الله الجن ولا السماوات والأرض إلا بالحق وما من دابة إلا رزقه الله أتينا في غرب أن يدبر الأمر كله كله تقدير قوي وتقول له رجل الله إن الذين كفروا لا يرجون ربهم كان هذا من فيدته ورضيت كان بالحياة الدنيا بالحياة وكان من ذلك أجل ولسنا فاعلنا فضلنا واتنا من كل يسمع ولا تنال جاما وانفقوا في نار سفراد ويتوكلون وكان هذا الشيء فرمنا ولد إن كنا جمعنا آمنوا بالله وآمنوا بالله قال هذا فرضنا فيه وهذا من دون دون ربهم برم جندينا سبحانه بجنا بجنا جاتنا في جنا نار يومنا جنا جنا جال جنا كيل جاهم كتبتين جال جال جنا كل كل كتب سبحانك ما تجنا جل جلاله اللهم يبارك في ديننا تهيدون وتهيدون يهودون فأتى جنة سواهم بعد الأولى وآخر دعواهم هدت تكتشفين أن سمرين بك الحمد لله كنت لا يعلمون رب العالمين تأجلون بالجنة ولن يعجل الله لما أجسر السجارين وتهدون خرج سبيل عن بجنة ومن بجنة من كبير في واحد ولن يعجل الله ذلك الدعوة على بما فيه أن يسرون sarwaan bu gën a nekk di ci jaale yi seen yàkkante seen seen gaaw seen bil xayri ci ñun ndax bu yàkkante matale bu leen dem ci ajana yi ci seen yàkkante yàlla daf leen di gaaw bu leen leen di gaaw aw yi kon ñu ngi yéen ala ci biir wax de dana fari ci bëri amit bi ñaan laa yi ñu gëm ci dana fari ci ñu bëri bi ñaan laa dina ragal ñu xaar na dañu ci yàlla ñu dëng dëng ci ko dana ñu dëgg seen ñu ya ma seen dem na ñu faana ñu ci ñu leer daana ñu ñu lu gën bi ñu ñu ay tuddu aw xaaral bi nga jënd ñëwaat ji gëstu aw xaaral bi nga jënd ñëwaat ji taxaw wala maa ko jot naa la dana ñëw ñëw dana ñëw ca biir yaram nar la ñëw ci biiram te am ngeen yor naa daanaka ñu jënd ñaan la ñu laaj ñu dem ci lor na ko jël jot na ko te saa ni jël comme ñu wax ñu ñaan ñu ñaan ñu jël ci waxtu lor ak dëgg ci waxtu jot jiw ñu war a fekk loolu ñu ci ci ñu ñu ñu ci bi ma ka ne la ñu ko ñu ñu ñu ko wala ka da na ñu do xaaral na alquran ko di jëfee ñoom xam nga suñu jëm lépp loolu la naa ko mën a demee ba jaay jaay nañ di ko ne leen rek ñu naa yéen ñu ngi leen a ji defal ñu naa ko ñu ko ñu ñu di gëm dafa di ko dem nañ xale ko ñu le lañ ci demee do ak ak ñu ñu di ñu ñu di ñu jaay naa ko ko suñu jëm ñu ñu ko xala ay ñu ñu ñu di ko ko ñu ba ñu ko na ko ñu ñu ko ñu ko ko ko ñu ko ñu ko ñu sa ci dem ñu jàng ñu alim ci ñu ayatu alquran ñu ñu na ko ñu ñu ko ala wax ni ñu ala ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko te ci biir biir Qur'an bi alquran kay la fa ñu gënu alquran ci yalla ñu bëgg gëna ko ko ci yalla yi ci bëgg ñu alquran ci bëgg ñu gën ay bëgg ñu ñu wax ko wala nga sax ci gënu la yi nga xam nga ko ci yalla yi ko nga xam ma la ci ñu ñu ñu ñu bëgg ñu ñu wax ko ñu xaar ci gënu bëgg gënu ñu fay ñu def ci dara ñu fa ñu ñu ñu ko ci ya ya ya ñu def ñu ñu ñu ñu ñu ko ñu xaar ñu ñu gënu ñu ko ñu ñu rabbi borom ci ñu aga ñu ñu gënu bi fa ñu bi agi na gënu ko nga xam la ci ala gënu so gënu yalla maa ko lay doon jàll ci li nga xamante ni si yéen wala ak rajo yi xamante ne leen doon dinañ ne dafa la bëgg ci soxna la te seen kii ñu a dundee ñun kat lañ doon dundee bu ñu naan ñoom ñoo ñu gisee mais bu ñu leen wax dara ak rajo ak ñoom ñu doon ay ko ko ko ya bi ya ci ja ko ngi ni ni ko ngi ngi way ko ko ko am ngi ni ko ko ya bi ni ba ja ni ni la ni ya la ma la bi ni ya ya ko ni ko ko ja ni ya an ba ni ni ko ja ni ya la an ba ni ni ko ni ko ja ni ya ko ni ni ha la ni ni ko ja ni ni ni ra ni ni la so la ya hal ko ni ni ni ko ni so la la la bi ni la la ni ko ni ko ni ya ya ni ni ya la ni ni ya ni ni ya ഖുർആനിൽ ഇതിനെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ എന്തെങ്കിലും കരുതുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഖുർആനിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ വളരെ വാരിസൂരിയാണ് ദൈവത്തിന് കാരണവും നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിനും ദക്ഷിണവും ഉണ്ടാവും ദക്ഷിണവും ഉണ്ടാവും സകല ഭൂതങ്ങളും എല്ലാ കളിലും ഇതിന്റെ വാർത്തകളൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണത്തിൽ പോകാൻ പോകുന്നതിനും ഇതിനും ñu ñu ngi leen di demal jëm mooy wax ne laa ilaaha illallaah rasuula aljana si wax am na mu gën a gën a fi aljana lu ci jëkk jooy liir bu def julli julli rek jooy koy tëj lu koy tëj mooy jooy yi ñu ngi tëj lu koy tëj mooy dee aljana si gën a ñu wax am na ndóol benn mu ngi dama yàlla julli mu ngi naw yàlla mu gën ko gën a julli yàlla rek yéen a ngi leen di leen tuddee ñun daal ñu ngi koy yaa si waat ñu ngi leen di leen ñu ko ko. waaw dafa defaroon kër aljanna la doon jéem a defar ci àddina defal kër daal ingénieur yi ci àddina yëpp boole na leen lépp lu rafet rek def na ko jëkkër ga lépp lu xéewali dajale na ko jëkkër ga ne nag ku ñëw seet kër gi daal na seet ndax daañu ci gis ay yibam déet ku ci gis ay yibam daañu la rey ku mu wan kër gi rek na la seetal ndox sama kër gi am na ay nga ne déedéet bee benn wàll yi ñëw mu wan ko kër gi ne ko seetal ndax am na ay mu ne am na ñaari ay mu nekko ko nag wax benn yow nga wax ñaar mu ne ko am na ñaari ay mu ne ban ban mu ne ko na ràpp te danga dee mu ne ko ndax am na te du ràpp te borom du dee mu ne ko mu ne lan mu ne aljana mu daal di génn kër ga rek dem wuti ko ko tuubal tuub bi jaamu yàlla ba dee ni kër goo xam ne du ràpp te du dee daal moom moom la bëgg mooy aljana allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim danañ ko tëmbal ko si yoonu toog la jëm ko ko defande ko ko ñu la ko ko ci ko ci ñu la ko la ko ñu la ko الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره وقال العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم lilladiina aji nekk la ñaan ñaaña axsanu xéewénal nañu ci gëm yàlla alxusna aljanna ñi nga xam ne xéewénal nañ te mooy ñu wax laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah wax leen ko ñi xéewénal baax baat boobu lu leen ñaal aljanna leen ñaal fa yàlla de njëgal aljanna moo di laa ilaha illallah muhammadu rasulullah caabi aljanna moo di laa ilaha illallah muhammadu rasulullah yonent na ne yow maas mu ne ko xuy naa la yow yonent yàlla mu ne yow maas mu ne xuy naa la yow maas mu ne xuy naa la yow yonent yàlla mu ne ko ndax xam nga luy xaq yàlla ci jaam yëpp mu ne ko yàlla ak yonent ma xam mu ne ko xaq yàlla ci jaam yi moo di ñu wax laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah ñéetal ko bañ ko sakkal bokkaale de maa ndax xam nga li xaq jaam yi war yàlla su fekkee wax nañ ko mu ne yàlla kam yoon dama xam mu ne ko xaq jaam yi war yàlla mooy mu musal leen ci safara xarfe leen aljanna de wa ziyaadatun ak ak ndolli nag bu leen dugalee aljanna ba noppi nag daf leen di dolli de ndolli ga moo lan mooy gis xar gis kanamam nga de ni ngay gisee weeru badar dara dox sa diggante ak moom ñu ngi aljanna su leen yàlla dugalee aljanna danañ gis loo xam ne bët mësu gis mukk nopp mësu dégg mukk mës la toq ci xelam doomu aadama ci loo xam ne bakkan dana ko baneexoo ak bët soo xamee ne nuur nañ ci xéewal googa de fàtte ne mës la ñoo ne ci yàlla daf leen defal ay xeet ci aljanna xeeti ñooy aljanna mi ngi aju ci kaw seen xeet ya ñu amoon ci àddina rek xeet ju nekk nag danañ ko gis yàlla toogal nekk nag danañ gis yàlla am na ñoo xam ne koori feeg tabaski rek la ñu am ci xeet ñooñu daañu gis yàlla ñaari yoon at mu nekk am na ñoo xam ne jumaa ji nekk am nañ xeet ñooñu danañ gis yàlla caa juma ji nekk am na ñoo xam ne danañ gis yàlla suba ngoon na ñoo xam ne danañ ko gis yoon li wëf di juróom am na ñoo xam ne dañ ko gis ci gendeeku mooy xaarifi na nga xam ne ñoom mosuñ leen a xiit wëlis gis yàlla naka noonu itam duñ leen xiit kem torfatal ayni suñ leen xiit woon ci aljanna yàlla kem xool comme su rek ñu nga bëgg a génn aljanna su ko defee nag yooyu yëpp bu ci nekk yàlla dana leen jox te teewal loo xam ne mosuñ koo ko gis nga ñu gis yàlla mooy mu jëntal ak teewal yam leen di terale kooku mooy ndolli gi yàlla dolli ci gëm yàlla ndollee ko ndolli mooy buñaa jënde ba noppi ñu buñaa la ñun jënd nañu aljanna ji laa ilaaha illallaa muhammadu rasuulullaah ba noppi li yàlla dolli gannaaw aljanna moo di lan moo di gis ko gis yàlla moo ëpp aljanna fuuf moo gën aljanna muuñaa kay mës a njëg muuñaa bu ëpp njëg amul fenn lu may ci aljanna ñooy aljanna bu leen yàlla fayee aljanna seen jëf ba noppi muuñaa ba mu leen cee tegal moo ñu gis ko moo jaana muuñaa di def njëg jënd su ngay jënd lëf ngir sa njariñ doo muuñaa day ni njëg sakka ko ëpp waaye kuy jënd nag ngir wane ngëneelam rek ak mbaaxam yaa ngi jënd loo soxla ngir sa kooku bu buñaayee buñaa bàyyee bu njëkk de yàlla suñu jë suñu mu jënd dara la soxlawut jënd na ko ngir mbaaxam moo tax mu dolli ñu loo xam ne moo ëpp njëkk ñu xam ne lépp mbaaxam la wala yaraqu mu murti bu joowam ay xan seen xataru nag mu wala si lëkk bi jaagan jàqare de walaay ka ñëwee la gaa saawul janna si ñëwee waroon aljanna hum ñoom xaalis doona woy deel lañu de yàlla ñu ci yàlla boole xëy na mooy wax laa ilaaha illallaah muhammad rasuulullaah waaye loolu mooy maqaama bi ci a mooy bi ci jëkk daal waaye xëy na ci ñu yonent firi na ko mooy yàlla te mel yàlla mel ni yaa ngi leen jox aljanna te dana leen ca ak tay sax ñi nga xam ne yéwén dëgg-dëgg yéwénal di jaamu yàlla mel ni ñu ngi koy gis dugg nañ aljanna fii léegi ci àddina mooy aljanna yi ci daay li doxoon seen diggante yàlla yàlla dindi ko ba dootuñu geesu dara lu dul yàlla lu dul yàlla mbugal safaral la lu dul yàlla noonu la naka Ibrahima waxee ñoom àdduma bi ila rabbil alamin dolli leen nag xam yàlla xam yàlla moo gën gis yàlla gis yàlla gën a tedde waaye xam yàlla gën loolu moo tax maj soo ci dëggoom jot fa muy waxee na gis na yàlla dana dem ba xam yàlla nag bu demee ba xam yàlla booba la gën a koy maqaama booba la gën fuuf waaye du tere room bi xëcc dem ca maqaama bu njëkk ba ba tey moo ko gënal aljanna ak jaadina ku ca ji nga xam ne moom la ñuy seen doole de ndax seeni xanam benn muuraay di ca nekk dara doxul seen diggante seen borom te bu dara doxul bu am bu ñu amul kiidaay bu dox seen diggante seen borom du ñu am benn jàqare ci àdduna ak àllaaxira ñun yàlla duñ jàq ci lu ñuy duñ xalaat liñ dikk moo tax ba ñoo dugg aljana sax dañ koy géer ba faaw ñuy jàpp ñu ngi jàpp ci nit ñi ñetti xaaj lañ am na ñooñu yàlla ñoo xam ne dañuy jàpp ndax xamuñ li mujj rek moo takku am na ñooñu yàlla ñoo xam ne dañuy jàpp nit xamuñ li jiitu woon ci asal ci seen mbir am na ñooñu yàlla ñoo xam nag ne geesuñ la wéyoon geesuñ lay dikk ci waxtu wañ nekk rek. moom lañ sàmm xaaris doomi waxtu wam nekk la démb wéy na dootu dellu si ëllëg ñëwagut xam nga danga ko fekkem de waxtu mu nga nekk rek moom nga am ci sa bopp ba dee ba mu ñaar yàlla ku nekk ci loolu kooku moom mi ngi ci aljanay déeram de wala si na waaye ñaaña kasa boo faggu nañu sa yaati bokkaale waaye ña nga xam nag ne sakkal nañ yàlla bokkaale jafaawu sa yaatin fay ak ñaaw tees nit ñi aji nekk la ci kanam de lu bon moom duñ ko fulandee lu bon benn benn lu bon la yàlla bindal moom la lay fay itam de waxtu wax mu gën a muur leen si la suñ ko rafet. incha allah maa ngi doon ñeel ñeel ñeel ay ci yàlla ñu naan fi mu ne aji teral mbugal de kaana maa uqtiya daanaka muureef na ñu joowu ay kanam seen te taana ay doom ñu ne léegi digg digg ñu fi naan digg ñu aji leen de. yéefar ca tënkam yàlla bu ñu ko dekkalee nag mu nga torox tot mu nga jàqal mu nga mel ni ba dañ ko mu dogi ci guddi gi dundam googu de waaye sañu leen da sax ñoo ñoo waroon safara um ñoom xaal yoon way gén lañu fiaa ci woowale safara leen asanam laa walum daan watkun jàngatal yow ma nasrum taaru makka mu sedd mukk bés nu fangee leen ñoom bindeefi ba nga xamee ne yàlla fa nga na mbooleem bindeef yëpp way jëkk way mujj ñi day ci benn fakk su asrakoo bokkaale nañu makaanakum soqale nag barab seen antum yéen wa surakaakum ak yàlla seen de su ko defee du xam ngeen ñëpp kéefar ya daal buur yàlla ne leen soqale nag seen barab la yéen beru leen fale mooy waxam jam leen xala wax ci saaru yaasin wam tasul yawma ayyuhal mujrimuna beru leen yéen kéefar yi ñu daal di beru tàggoog du ñu jotaay de foofu la jur ñi jëkk sant yàlla yàlla mi nga xam ne alam laa li si na janam minal qawmil yàlla mi nga xam ne musal ñu ci yéefari de ñu naqul topp ne wax dëgg suñu ñaan ñaan asrakoo bokkaale nañu makaanakum taxul nag barab seen antum yéen wa surakaakum ak yàlla seen parce que yàlla naa tam jàqee bàyyi na mu diggante seen ñu jàqee seen diggante nag ci wam sasu yow maa yoon mu jërimoon a waxaala te wax surakaawum ak yàlla seen maa kuntum nekk leen noonu saa bu doon di jaamu iyaanaa nun de ñu dawali seen xëy na ngeen ne ñun kër yéen lañ doon jaamu wax leen ci ñun ñu ne mukk mukk yéen ñoo jaamu ba kafa doona bilaay ci yàlla seydon ci aji seede bay na naa diggante seen woo bay na ko moom diggante seen ukku <coughs> naa naka nekkoon nanu la xaatu dina di way sagganaa bale ci moom sa jaamu seen téere bi wax wala su fekkee mos ngeen ñoo jaamu ñun yëguñ ko ma muñu yëg xamuñu sax ne mos na ngeen a jaamu kon yàlla doy na seede ci ne kat ñun ngeen ngeen doon de su fekkee jaamu woon ngeen ñu yéen jaar ñun yëguñ ci ñu mu naa li ka ca foofa de na ko kullu na suñ bés maas dafa la mu gisaloon keroog yéefar bu nekk dana daje jëfam de wa te delloo leen ila laay jëm ci yàlla mawlaahum te ay fatu seen alaaka ba dañu dëgg ñu def ñëpp dellu ci seen borom le wa dalla ta faddoxanu mu di seen naataanoo lañu tool ñëpp sanoo doon buñ ko def kul waxal man yekk ku mën a ku dana wërsëg leen ngeen sama ay tukki jaa sama ab taw wala li ak suuf gàncax aman yam liku anaka dana moom sama ak déggaloo ana ku leen bindal dégg bi leen ngeen di déggoo wala saara ci bopp waman ku dana mu génne ala yaa ji bu ñu ko jiite mu génne almayisa aji dee ne waaye mu diggante aji dund bu ni dëgg wax na ko dara mu dogal lamram bi diggante mi léegi te sa yàqul na xam nga wax moom allahu yàlla loolu yëpp yéefar yi nangu nañ ko rek moo tax yéefar yéefar bi diggante bu ko ci wàllu yàlla ñoom ñëpp gëm nañ ne yàlla am na gëm nañ ne <clears throat> yàlla moo bind mbindeef mooy wàcce taw mooy génne gàncax moo moo moo sakk doom mu tudd ci wàjju fam mooy dogal mbir mépp mu doon diggante mbindeef loolu yëpp yëpp dina mën a ko jur gi ñun foofu rek la ngeen ci gëm yàlla di leen yëppal loo mooy rek ñu ngi gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de bokkul waxal afala taqulun te da ngeen ragal fa zalikum jëgi laa ji def seen yëf yi laaw mooy yàlla rabbukum te borom seen alaq te aji dëgg fama za ba'da alaq ngeen dina ci gannaaw dëgg ila salatun dari tatum de dëgg wala yàlla dëgg nag njub yàlla moom fen la de fa am na sufula foono naka dee su soppe leen wëri ci gëm yàlla ànd ak taxaw ak lañu te la wëri ci gëm xam la war ko a faral di ko bàcc borom ko les na siñañ sa euh, mooy la am laam la jaanama annahum naka ñoom laa yëngu gëm suñu pour waxal xam ñu surakaaykum ndax aji nekk la ci yàlla seen ma nga dow ko dana mu sol doo tax mu delloo ko ndax xam na fii fas bindéef danaa ba mu ñàkkal si danaa ba mu delloo ku dul waxal ne laaw yàlla nga dow dana mu sol alxalqa bindéef bindéef ñi su ma yëfee doo fas mu delloo ko rek <coughs> faa ñu ko fukk na a ka def yi fas ko di sa jaamu na la taxaw ak laaj ku waxal <clears throat> ak ñun suba kaay fi ndax aji nekk la ci yàlla fi am ñun yaa ngi ko dana mu jublee la xaq jëm ci dëgg ku waxal ne naaw yàlla ñoo fi ñoo jublee la xaq jëm ci dëgg jublee yàlla rek ko man maanaam a ngi ci xolab jàmbu ak man yaa ngi ak dana mu jublee la xaq jëm ci dëgg te mooy yàlla a xaq moo gën a xëy añu tabaa bu toppee sa tool xam man laa yaa di am ko jub ci ni ci boppam ilaa ñu daal la rek bu jubalee ko la rek moom lañ war a topp am ki nga xam ne man da jub mën da juble lu mooy moom sax dañ koy xomal fama lakum ana loog yéen kay fa tax ku mën a ngeen di àtte bi laa tëgg dëng rek wa ma yatabon sopp ngir ak soxla ngeen jëtam seen ila ba man darañ jàpp na wana na ka jàpp yaa yor la na te la ali ma ko ñu wa ma kaan ne qur'an al-qur'an bi al-qur'an ñu sara bu dé ko ñu ñu la di yalla wala ko ñu na ko wàcc na ko tufi xalafi la la day day ay ñu ko la jëfal boo tëkkee kitaab yi tey ko fële téere yi nga jëkkoon laa rey ba dee ci tuuti ci moom la bu laara ñu a bi moo dugal alxuraan bi la yàlla wàccew ko kon ko leen di sóora di sóora suñu ci saar ñu ci ko mën ngeen ko mën rek wadu xoo xoo leen nag man istita'tum an tanfu'u min duuni llaahi ku dul yàlla. ñu ko tudd na seen tool seen dëgg la. ban day kese boo wet ñu maanaam ñu ngi koy jëlee léegi benn ñu ci xam-xamam. wet nañu alquran te kese xamuñu sax lu alquran de wala maa yaat ñu dikkal leen tawiloo ak ñu jël. te saa yu sa seen googu lay wet ñu kese ba la wet yoon la suñu ñaan ñu xam ni mooy nekk leen jëm jëkk seen de. kon foofu saa tam. te saa na seen ko naa xëy na ñu ngi leen ko ñu ngi. bay wet yoonam ci yàlla seen mooy lan alaku rek naka ñooñu alaku wax nag ñun daañu aar ko de wa minhum aji nekk la ci ñoom Makka man ñoom ñu a mu gëm ñu ci alquran wa minhum aji nekk la ci ñoom man laa ñu ci gëm ci ñu ci moom de am na ñoo xam ne gëm nañu alquran ñu ci Abu Sufyaan ci moromam moo tax ñu gën a yóbbu waa ak ñoo xam ne duñu ko gëm de wara bu ko borom sa adama yi xam ne duñu ci ñëw ko yàq ñu dañu wax li ñu ñaan ma amal yi na amalu ci tay jëf de antu yeen bari wona bima amanu ci la gënoon a gëstu wa ana man bari mun aji dañu ma bima tàmbaloon ci la dëgën gëstu de bokk kon ñu ko laay jaaji de ko mu ma jina kala ci ñoom ñu sa noonu ñu gënu jël li lay gën ci yow de mbooloo la woon juróom dañu ci xaray ko abo jaalam ja abo sufyan ñu gël li yoonu ci de léeg léeg abi sufyan ñu wax xam ne ci nekk dëgg abo jaalam ko dara ci dëgg ñu leeral ko moo tax abo sufyan mo ngi gënu ci afa ant bi yow ci ñu ngi dégg lo ci mo wala ñu lay dégg waaye ñu sax ñu la ko dégg lo ci ñoom dañu dox wala kaanu bi ñu ko la ko ko ko ko won dum ajina kala ci ñoom man ñam ci ko dama seet ne ko gën yow afaan ko ñu ka ñu ngi jubal anam yow ci ma xade am na ñu ñu tax ñu ci ko daara ko la waaye bu ñu ñu ko gis nak ma xale wala kaanu bi ñu ko ñu ko ko inna ba ma ya allah mu ko ci mu na fa ñu sa andara wala ci na fa ñu ko ñu ñu ko ko ko ko waaye mën a surum jàngatal ba surum fange leen kaan lam yel ba soo daanaka foxuñu woon ci seen bàmmeel alxaddina yëpp ilaa saatan dara saamee naari ji bëccëg de ñu taarafu na sañu xamante bay moom di dënd seen buñ fange jàng nag ñu dekki ñu naan àdduna lay gën gën rek lañ saamoon ak suñ bàmmeel yi wala sax leen les lañ saamoon wala seen saa lañ saamoon de ci njël de nag daañu xamante di waxtaan gannaaw gën a suuf mu muur leen ba kenn xamatu kenn de ak xasirab a dina ñaari kër gi boobu ñu ngi def ay laaj ci laaj de bu ma xamoon ne suñu nit wala maa way maa nu rey naka dem wan la baax na fi lenn laala nawet bi mu gën a sëkkoo leen ko jiw koo naka noonu la de aw na soo fay naka yi gënu faat la ba yéen a gën ñu si ñun. maa ngi ñëwoon delluwaay seen su ma laaw sëkk yàlla seen i suñu aji yëpp la mu xalaat maa yaakaar naa si la dara ñu def ko weddi de ak kéefër wala ku li ummatin aji way sa jaa ndem dikkal na leen rasulum yonantu seen ku bi ate bay noom digal seen ko ci biir maanu de mooy ña ñaa dañ ko gëm yàlla musal leen ñaa weddi ko rek yàlla arak leen de woom ñoom laa la mu defu tooñ leen de bay jugal ba di leen jugal ci biir bakkaat de ñoom la yàlla daa def ca xeeñu yooyu naka noonu ñu mujj ñu gëm de wa yaquluna dinañu wax mata asalwaatu ana bay ana kañ bi la dëggal bi la dëggal in kuntum dem nekk ñoom saa def na di may dëggal pour waxal laa am lu ci moom ila si ñaan bakkan sama naroon de lor wala na fam du jaagal di jëg dañ de ila ma sha Allah la la soob na ko yàlla di kulli ummatin aji nekk la ñaan ñëpp xeel ajoom abdi isa jaa leen di gën a ajoom ji seen wala sax na mu jëf ñu ko saatan saa wala sax dina mu jëf ñu ko saa pour waxal araaytum soo teel ma ñun ataakum ngeen di gën leen asaabu hom bu balam bayaatu ci guddi aw na xaaral nga ca maasa an lan laala yettajin dina yakam ci nit ñoom al mujrimuna way bokkale ñi asuma sama waqa topp ndem mu moom mbugal ma aman tu ngeen gëm bi ci moom ngeen dina ba mbugal mi wàcc ngeen soo gëmam dina ba mbugal mi wàcc ngeen soo gëm ngeen soo gëm nag li dañ lay wax alaana léegi ngay gëm alaana léegi ngeen di gëm faqat kuntum da nekkoon ngeen yettajin di yakam ci bi ci moom su ma ko yàqat waxee dina fi ñaan ñaan gëlam waxtoo ñu boo ko mos leen asaabal ko lu mbugalam ci dénk ci nga xam ne mooy safara de ak ci saw na doo ci fay leen ilaa bi maa kuntum dara tey la ngeen nekkoon tak ci wala di sàkku ko de waaye tam bi wala sa su lu la ah kon ndax aji dëgg la woo moom dinañu dalal moo naa Muhammad jaaxaale la mbugal mi nga wax dëgg la kon waxal yi waaw waaw wala bi yegg ñu ne ma borom sama ñëw na ko moom laa ko aji dëgg la mu de. wala waa noonu ci li nga fi doonte soxoon nañ ñaari bépp bakkan dana mag bu wedd nangu maa ko bëgg na ci suuf def ko def kon rek ñu dootoo ñu ci moom de bu ko jëm yàlla bu fekkoon bakkan bu nekk moom la suufal ñu ne ci suuf ci xaral koy dana ko nangoo jote boppam ci mbugal na bu ko jëm yàlla de wa asaroo te nëbb na daama sëriñ ci ko lépp rek ci lañ ñu sëriñ dama raw ba ngeen mooy ala sabab mbugal ma ñu rek ci dëkk sa bopp ci boo xam doo fi rek ñeenti xaaj la rek benn bés ak rek ne naat ak rek juróom dund ak rek def tet nag boo xam ne doo doo tagoo moom mukk boobu rek dëgg-dëgg rek bés mooy ku xëy di tukki mënoon ndekk ci këram ba fa ba dem mu yàkkam ci ba dem wàcc bu demee tukki ba dëgg mais su ma yemoon ndekk ci sama kër fa ba dem boobu ci benn bés rek la yem rek mooy boo xam ne daf koy dina béykat bu bëgg bu mu bañ a ji daf koy rëcc ba ba déwén di jël rëcc bi nga bind mooy ko am jabar ju bon rëcc daf pet nag mooy rëcc ci sëñ bi yàlla de boobu moo amul dayoo wax dëgg yàlla saxatee bay noonu digal seen sa tëkk bi maanu boobu ñoom daa it la mën a def wàññi leen de ala dëgg illa lillahi rek ak nekk la ñaan yàlla maa fi samaawaat wala ci asmaa juróomi yàlla wala ci juróomi yàlla. ala dëgg yi ne waa bi laay na dëgg la yàlla àq na ji dëgg la. voilà ci lañ ko nekk ak këram bi. gën di gën ko mu dundoon. su mu noon ma dundoon. wala ñu ci xamuñu rey mu noon ma rey. parce que yoonu leen mu doon leen ñu doon gën mu nekk. yaa ayyuhan naasu wëcc faa woon te saafara li ma fi jóori la nekk ci xol yi wow dañ ko di gis ci ci réew wala ma dugg ba yér maa ngi moom ñaan ñaar way dem rek ñu alquran ak ñu da leen indil ak waat la ñu bàyyi ko ci borom leen xamal li leen ñaanal ak li saafara la ci jàngoro xol tos tos ci yàqu ak tukki lépp alxuraan dana ci saafara jaam am njub la tukki ci réer yéen maa ngi leen ñaan ñu gëm yàlla de jaam yi ñeenti xaaj lañ maanaam ñi nga xam ne ñu ngi leen soriante ñu ngi alxuraan mawee sa tula ci ñoom ak waat la ci ñoom de ak xaas yi nga xam ne ñu ngi leen soriante ñu ngi alxuraan saafara la ci ñoom de. ak xaasu xaas yi nga xam ne ñooy borom xaqiqatu ñooy nga alquran jublu ci ñoom de ak xaasu xaasu xaasu yeneen mooy xaarife yi ñooñu ñooy borom maarifatu lépp alquran ñu la leen ko def mawesatu mooy sariyantu sufaaw mooy tariqatu hudan mooy haqiqatu rahmatun moo di maarifatu de kon waxal bi fadlillahi ci islaami buur bi wa bi rahmati ak ci yërmandeem te bi saani ko ci loolu fa refoo nañu jóg de waxal nag soqeet ne leen nañ jóge ngëneelu yàlla ak yërmandeem ñoom xayru moo gën maa yi moo nañ ci ba dara ñu boole ko def ñu dégg li bàyyeekoo ci yàlla gis nga bani Israayila seen ngëneel lañ leen fàttali woon waa ñu xabal ci boole la aar ñu seeti ñoom ci ñoom ngëneel aji teewe ji la ñuy jógee <coughs> dëkk yoo ñetti xaaj lañu am yoo xaasu xaasu xaasu maam moom bu ko yor ñëwee ko ñu daal di ko yàqante jàpp dëkk lool ndax dana ci xaj ba nekk ba kanam loolu ci teewul yi moom bu teewul di ñëwee bés bi ndax dina ko mën a dimbali ko ba ci boromam xaasu xaas nag moom bu xéewal di ñëwee ñu jëkk di jóge lam ñu ci sama borom la bàyyi ko jóge jóge gëm jóge ci yàlla rek moom loolaa ko bégloo ñu ngi mel ni ñetti nit buur bu am ñetti dak bii dak may na ko fas moom mu daldi kontaan rek xam ne sax ko may daldi war rek dawal dem leen jógee lu mooy am na fas rek jërëjëf sax di ko wax bu bi di ko fàttali di ñu dem moom daal fas la bëggoon am na fasam dem naa ko fasam buñ ko dagut nangu fasoo it buñ ko gaaw jox benn fas ci nekk buur bi ba buur bi may ko fas mu ne kontaan naa sama fas yi nga bëgg ma ko lu mooy di ci doxal yërëm di ci doxal yërëm ay yërëm ñoo ko bëgg a doxal yëpp ñu ngi ko doxal sama tànk ma def ko soxna loolu rek ma bëgg a kooka mooy xaas la mooy ki xam ne que yàlla daf koy dimbali ñu koy di topp yàlla ak ki nga xam ne moom bu ko buur bi moom du di sax naw bi ngeen buur bi jaral naa ko rek mu dama jox dara rek moom loolu la bëgg kooku mooy nañ gëstu yàlla yërmandeem moo gën nañu boole suñu waxoon araayatum soo suñu ma anzalallahu la bind na yàlla lakum ñeel a yëri seen jëlaala moom moo suñu te jaaxaltum te ngeen def ñu ne ci xaraaman xaraam wa xalaal mooy xalaal de ñu ne yàlla bindal ñu leen fàcc ci xalaal ak xaraam ñu ne ñu bayra ak saay rey jamaay ak ne gisam xaraam ngeen daganante suñu waxoon allah yàlla ak ñu digal na mu yàlla leen ko digal déedéet am tëkk am nga yéen di naan xam laa yore yaa ngi dégg bu ma ko nu mu ne jërëjëf Ndiakhate ñaar yéen si loolu da nga di naan xam laa yore yàlla alkasiro maa ngi wax yaa ngi dégg yàlla. am nañu seen jot ñu defe ne yàlla di leen bugal ah naam yàlla dana leen bugal de. inna ma am na ko yàlla def ko xam ni borom dana lu mu war a naan si nit ñi. yàlla ci ñu ne toog ci réew mi. ñu dem ba bëri jënd la ñu ne ko gis nañu yàlla de. bu ma tàkkoon nekk ci yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci caayum jullit wa maa toddee jàngati la min jullit la min quraan al quraan wala ta'maluna jëf ci leen yéen mboolem xeet ñi min amal yu jëf illa kunna nara bu nekk na mu ci woo leen di woy tubli alaykum ci yéen isti si jëf da ngeen xara ci di jëf leen dëkk yéenen ci bi doo nekk ci mënum dit waxuma sax yéenen ci bi ay yéen ñun ñëpp doon di jëf ci mënum dit li ngay na xam ne yàlla muy jëm ak moom ba muy dugg dund na ba muy def ak ba muy tàmbalee ba muy bàyyi yëpp yàlla nga ko teg bëggal. wa maa yaasibu faddu sit ànd ak dugg ci borom fa nit ñi xaalis dara ci man ndax am sànq lañ nekk. dara ci suuf la ci maa ngi di jaageen jëlee ko moom nekk. wala faral di jaageen gën gën ndawee ñu xaalis ko ci léegi wala faral di jaageen gën gën ndawee. wala ci kitaab bi ndara ak ñu ko ci téere mu bind bi ak di dikk mooy rek ñoo fa fekk. laaj bi mag bi toog waaye amul dara looy def lu ne yàlla rek kon jaam bi fu ñu toll nee def muraqaba mooy dox diggante lépp lu yàlla bañ soo xamee lépp looy def yàlla nga gis nga xamee soo dee bëggoon a def lu bon nga seet li ci nga gën a màggal ci nit ñi doon na la xool da ngay dal di bàyyi boo ko màggal ni mu màgg màgg yàlla ko gën a boo seetee ne yàlla ngay xool rek nga dal di bàyyi rek muraqabatu mooy dox diggante jaamam lépp ma xëy na ñaar ndax lu bon ni ñu ko defee itam yow xam xam naa ko ñaar yooyu ne képp ñu gis boo ko def boo ko def lu bon ala dëgg naa wut yàlla naka wàllu yàlla waa xaw aloo fi waraay ndox ñoom ñoo ñu jàppale ci àllaaxira de wali yàlla duñ jàppale ci àllaaxira duñ jàpp ci lu ñu bay gannaaw duñ jàpp ci lu ñu seen digg seen kanam yàlla ñu fi yàlla woore na ñoom alla si na ñëw di ñaane amano gëm nañu wakkaanoo ya taxoon ci ragal yàlla de moo ñu gëm yàlla ko ragal yàlla di topp ndigalam di bàyyi këram de léegi ñu ne al busra di bëggal ci aati dinañ am ak dëgër ci ci àdduna moo jëyee ci dugub yi ba fi ci ak ci àjjana laata dugub bi rek wax li kalima ci laay ci waat yàlla de yàlla ko loolu daal foofu wóorul kese loolu moom ak foofu moom jaxalaat ñu ngi daal ñu màgg ana wali yàlla yooyu nga xam ne du ragal ci lañ seen gannaaw seen kanam yëpp ne aw nit lañu doomi aw nit dañuy ak bokk taxu leen ak ñi nga xam ne taxul dana booloo moo tax téere yi moom mooy jiwu jàngale ak jiwu si tëri ndax ay sëñ booloo yoo xam ne am jiwu si dee taxul ñu ñëw bokk bokk jiwu bokk taxul ñu ñëw téere yàlla bi rek dafa xam ne dañu tudd yàlla rek dafa xam ne dañu ñu ne ñu ne wàllu yàlla yi nga xam ne ñu ne ñu wóoru jot ñu ñu ragalee yàlla dana leen jege boppam seen seen yàlla ba nga xam ne lënd yow Soxdaaw ñu leen di leen di seen zone ñëpp lañ leen di ñëwee ngir dee dañ gën a yàlla rek wala yàlla mooy ñu ngi ragal gën yàlla ragal yàlla ragal yàlla mooy topp ndigalam bàyyi tereen fokk nga xam li yàlla digle ak lim tere nga bàyyi lim tere def lim digle Abu Hanifa ma ne su fekkee ne borom xam-xam yi jëfe seen xam-xam. ñu ngi wali yàlla yi kon yàlla amul wali yi rek wilaaya nag ñaar la wilaaya gu ndaw ak wilaaya gu mag wilaaya gu ndaw mooy wali yu sariatu wali mooy képp koo xam ne jikko la jikko yi nga xam ne sariatu tagg ko jëf yu baax yi nga xam ne yàlla digle na ko jële ci aljanna ku ci ku ci ku koy jëf jikko yu baax yi nga xam ne yàlla ko jikko ku ci am benn rek wala ñaar wala yett xamee saalihu rek kooku wali yu la jëfale na ko yu ndaw ak wali yu mag mooy ku xam yàlla am ku dëgg dëgg xam ne ci góoru lii dinañ am ak dëgër fii ci àdduna dëgër gi fii ci àdduna moo di gën ci gis ñu gën a ko gënal boppam wala ñu jëndal ko kenn ci jullit yi kenn ci saa yu néew ñu génn àdduna mukk lu mooy jaal kenn wala ñu gisal ko ko. ñu leen ci sallallahu alayhi wa sallam ñu leen ko luñ ci saa ñu ne génn ci jullit yi waaye gisal ko ko comme ku ko xeet da nga réer sunna waaye alquran ak sunna ñoo xel yi ñoo ko ndax yonent ma ak yonent jeex na jëfit lu mooy déglu yàlla dégam ñu ne ko lii léegi mu ne jëwante ci ñun ñu waaye jëwante boppam wala ñu jëwante ko yonent bi asuba balaa mbooloo ne ko saaba gën a wax ci jëwante lu ma nekk ni lu ko waaye lu ñëpp mucc ko su feebar yooyu ci def yooyu wax na ne ak ñoom ak ñoom ci biir yi benn xaal la ci ñaar juróom juróom benn ci ci xaal ak juróom benn ci yeneen ak yeneen ci suñ ko xaajee ak juróom benn benn ba juróom ci la loolu ko jëlee ci saa mooy yeneen ci ñu ko yóbbu ca Makka mu sox ko fukki affaire yu waxtu gàddaa ñëw ngir ñu sox ko fukki at yàlla moom ko bii de yonent bi bon ñaar fukki at la ak ñett maanaam juróom-benn fukki at juróom-benn sax ñeent fukki at juróom-benn dana ñëw ñeent fukki at ñeent fukki xaaj ci yonent mooy bii fukki at la ak ñett fukki xaaj bu bi juróom benn juróom ci la wala juróom yooyu bon nag juróom benn weer yooyu suñu xaajalee ñaar fukki at ñetti far juróom juróom benn juróom benn kon nag ak la juróom benn benn xaaj la ñeent rek la woon kon nag ñeent bi du tuuti waaye ñeent saa leen loolu lay wax képp ku la gën a dëgg ci wax rek moo la gën a dëgg ci yéen nar ko ci ren yéen ko gën a nar. wala yoon seen ka bu jàqaloo la xawlu ay wax seen buñ ne wax naa la dóor la dóor leen ci dóor ci kooku bu nga naqati laa wax. buñ leen xet sa naka salaanga buñ leen xet sa naka kattan jam ñaari bu mboole. billahi ajina salaam yàlla moom moom comme moom moo aju doon gën a wax alors moom moo aju comme seen i jëf te yàlla moomu moo moo leen fay ñu ñu ñu wedd te yow dana nga dimbali ne ala dëgg inna la ilahi naka ñeent la ñu ñaan yàlla maa fi sama man fi sama waat yi ñu nekk ci asamaan juróom-ñaar moom ci dara yaa ñu nekk ci suuf juróom-ñaar rek ay jaamam lañu moomeelam lañu ay mbindeefam lañu te moomeelam dàqwaan sanaa kan doom de kenn mën nga moom sa doom de bu sariyaatu ku moom sa doom sax mu la libéré kon nag yàlla mi nga xam ne ñëpp ay jaamam lañu doomam mënu ci am ne wa maa yattabi'u soppati lu dina ñaan ya doon dara jaamu leen ñu ngi daal di yàlla suraka way bokkaale bu ñu xamee rek yéen ñu soppi ila woon dara ñu wala ñu ñoom ya yaxru dara dana ñu nar de moom am jinne bir nga xam ne jaala def na mu lakum yeneen ngeen a guddi bu fekk ne da ngeen noppalu ji ci moom wala xaaral mu def bëccëg bu aji gis loo dina fi zaalika naka ji nekk la ji loolu ne dindi laa suñu fekk lu fekk ne ñu fekk buur yaqal ñu ne aw ñu def noonu ñu danañu dégg na saraam yi doomi yàlla lañ mais itaxafa laa jàpp na yàlla wala doom ñu ne am na doom subhaanahu wa ta'ala selom woo moom alxani na yaay bu moo jaal yàlla dafa doom yàlla doy na ci jëmmam wëlu yëpp nag na ci jëmmam wëlu ci jëmmam njëriñ ko ci jëmmam sax soxla nañu ko moo kooku ni muy ko maa fi sama waatee na ci asamaan juróomi na ko juróomi aar moom moom asamaan suuf te lépp moo leen bind te na ci rek ñuy defa doom doom kay dafa lay dimbali ci la nga nekk boo dee mu nekk def ko gannaaw fi nga xam ne soxla wuñ dimbali te du dee dañ di ko doon moo jaaxal yàlla defe doom di leen da dimbali di nekk ñeen ñun sultaan aw lay bi asa ji lay wax de waxal ngeen ko doom waaye amu leen ci wenn lay de ataquluna ndax da ngeen waxal lay waxal yàlla malaataay mu ngeen xamul moo da ngeen koy waxal mu ngeen xamul maanaam ngeen di bakkaat bi gën a màgg ñu may wax ak yàlla lu wax amul de suñu waxal inna lladiina kafaru yaftaruuna danañu duut naan ala waral yàlla danañu duut ala waral yàlla al-kaziba naar ba di ko askan doom laa yubdiina sakatuhum nit ko de képp ku sàkkal yàlla doom safar rek nga jëm de mattaawam yàlla na yàlla leen de ba nag bu néew suñu yaa ci àdduna Muhammad boobu topp benn waa soon iréna jëm na fi nii am yëpp la waat rek ñu ñëw fi néew topp ñu dee rek dem safara ba dina jëfee seen lu mu soxla woon alaaka la mu dugal te du leen gaa ma kàlla dina gisee seen bu seen gën a ñëpp saar woo xam ne ci makka la wàcc. dinaa leen danañ ci tudd sooy tam solo ñu jëkk ñeneen. solo ñu jëkk ñe buñ ko nekkulee. ñëwee di woon ñëpp gis nañ ne alaku leen. ñu dëgg noonu yonent yàlla yonent yi yëpp mucc nañu la yonent yi bon ñett liggéey ñi daf leen di gaaral de ne la nga xam ne moo daloon nga di ko dee moo xale ñoom ci yéen yéen kon de wat lu jàngal ni alayhim ci ñoom na ba noonu fa gis noonu it ba mu waxee ne xaw ma ñëwee kon yaa xaw ma yéen nit sama in kaana def nekk ne kabura tiis na alaykum ci yéen maqaami ak sax sama wasu suuri alluwaat sama bi ah si laay si kàddu gi yàlla faala laay si yàlla torokantu lu ma dëgër lu man de faaj moo dogu leen am rakum bi seen def ma lu leen neex wasoo kaakum ak yàlla seen su ma laay akum topp bu nekk am rakum bi seen ummatan bi lu sudraa alaykum ci yéen su ma ko topp xatte leen ilay jëm ci man lu leen ko ñu leen ko ci man walaatu juróomi te lu ma leen di wax daf leen naqadi dajaleen yéen seen yàlla yëpp lépp lu ngeen mën ci pexe ak lu ngeen mën ci lu bon rek def leen ma ko te bu leen ñu soxla def leen ma ko léegi xaale wu ma leen wa sa'altukum laa ji ma leen mën a jëriñ ak yoon mën a jëriñ ak yoon ak yoon sama daal Allah la ma am na ko bu wone kat ñoom ñëpp ñu jëriñ jëpp ñu rek parce que boobu seen yeddi ko sama jëriñ ak ma waaw ñu am na moom ci ci gàddaal ga ba jaar na am xalaat yi ñu ngi gis ñu wax naa ko la ba mu ngi ñëwee te loolu mooy ñu ba naa ci suuf am suñu kon suuf si suuf kenn ku teeloon na kenn kenn ku ci ñu ci réew mi ñu waat na ñu bañ ko. bañ weddee ñu xaram leen te bàyyaat suuf am de ñu ko ñëw nañ topp ñu ñëw ñu ñu baat ñu te gannaaw amul vraiment ay yëngu ko. ila xaw ma jëm seen i seen gannaaw ñu yëngu Ibrahima gannaaw ba ñu yëngu Hood gannaaw ba ñu yëngu Saliha fa jaawoo koy dikk leen bir bay naa ñu ñëw Musaa wa maa kaanoo nag ñu ngi yow di gëm dinaa gafe boo ci faaw si weddi seen diñ ci moom ñu xam lu seen jëkk weddi nañu rek bañ ñu gëm fa saale fas gëm ñu buñ saañe xol ñu bët di gëm nag soo wane ñu jaar Alxuraan la di sa bopp saa wala tàmbali ku bokk téere bi ba duñ ko liggéey téere bi duñ tàggoo ñoom ndax Firawna waaw ak ñi doo bu ñu yëpp dafa doon ko xelu waaw moo tax mu gën a yëm yàlla ñu ko Kanaan moom ku ñàkkam xel woon Firawna Ibrahima moo tax moom ci sam bëri ci alxuraan rek Firawna lu ñuy saay saay yëpp góor na daal yàlla daal ñu yónni yónent yàlla Muusaa boole ko Haaruna magam ñu jëm gisee Firawna de wàññi mu ñu fal ñu rayaan boobu mooy Firawna ñu trop de moom ma ne mbooloo ma. ayaat naa ci kaw te dinañ juróom-ñeent jox ko nag kaw te ñu juróom-ñeent du mooy yéen daje woon te saabu dara lu mooy benn bii di ko ji léegi parce que borom tey dañu leen a jëm bokk naa loo koy nekk xaw ma nii nii Musaa wala maa jaaw ba dikkale alaaku dañu gëm ne dinaa xaalu ñu wax ne na Isa naka Musa mi ne la saahiru ab jabar la moom inna Isa na kari ndey la siroon jabar la ñu ne taate Musa di feeñal ak la rek xaala Musa ataquluna da ngeen wax li làq ci la ma jaa kum ba mu dikkalee mel nañu jabar la am ñun ci ñëkk ci ko fa yàlla jabar ngeen koy tuddee asihiru jabar la haasaaliyee lii ma dikkalee mel nañu jabar la déedéet kamante xenaa wala yu ñu te texe bi saa yoo xam way jabar ya ab jabar du texe mu ko taman ji ma texe xaalu ñu wax ne ko aji tanaa di kon nanu li tan nga delloo ma amma la mu fekkoonaa lay ñoom abaana ay baay su am mu saa yoo xam ne di seen bëgg a soppi suñu diine bàyyi leen sa nekk la kuma ñene al kibri aw nguur ila rek suñu di misra a nguur ak nga bëgg a nangu dañuy def na ak kenn lañ bëgg dañuy def ci wa maanaam ko gën ñu di ñu ne ñu di may dëggal la kuma ci yéen ñun sax gëmuñ la ak sa xaaru na mi de wa qaala firawnu firawna itiini bi kulli kulli saahirin ci bépp jabar alim bi ci xam jabar de mu ne da ngeen leen ma jabar yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo Musaa duñ ko am jaadina Musaa Musaa alxuusan ngeen naan kum léegi mu xooloo way sànni ngeen ko ñu seen xet yéen seen jiw yi wala maa la xaw baa ñu seen xet yaa seen jiw la xaaral wax Moussa Moussa maa ngi fi di ko lii seen njabar njabar rek ngeen jot dina laa naka yàlla suñu kilo xam na moo gëstu ko dina laa naka yàlla lay si yéen si maa wala si yéen ñu koy yàqee rek waaye ku laaw dana xëy yàlla alaaka dëgg bi kalimaat bi ne si dina ko sama amana gëmu di Musa ci Musa yi daal ku ne yëpp ndare kuré ñun xaw ñun ci doon Musa waat na leen ñeen fukki waaye waaw mag ña lànk nañ rek ay doom yoo xam ne yu ndaw la ñoom rek ñoo ci dugg naaw ko gëm ko de ala xaw fi ñu ragal ñun Firawna ñu Firawna Firawna lañu ragaloon nag moo tax gëmuñu woon de wa ma léegi nag mbooloo seen ak ak yaqinu bu mun a tuwax deen de way na Firawna naka Firawna la xaalin aji ndëru mu fi la rek gis way na a ji nekk la ca way yàq ñu rek. Firawna yàq kat bu rëy la woon jaww bee wootaaw yàlla de daa waxaa ñoom dara ñu ñu ah Firawna daawaa na dégg ñoom ñu jàng daawaam. laa si amana bihi banu Israa'iila lu mu wa ana minal muslimiin daawaa na ne wa ana minal muslimiin fekk du dëgg yàlla ñu ne